te imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ci shara muslim moom ci bii la dogu ko ne gis ndax lan boroom xam-xam day évoluer doo nekk ku figé ci benn masala loolu moo tax nga jàpp ne lii contradiction bu contradiction mooy ne ndax alxam xam-xam ci jàng ak gëstu ci ngay dëkk di gëstu saa su ne dangay am yenn avis tey nga dem ba ci biir gis yoo xam ne moo ci la dalil bi gën a leere ci la preuve yi gën a leere ci la argument yi gën a leere nga changer wax loolu mooy màggal boroom xam-xam mais ne jëdd ne joddul fenn rek mais maa dee boo gisee sax lu ko gën a wóor nga ne non man du fi changer jërét moo tax imaam an-Nawawi gis nañ léegi ci Sharhul Muhazzab ak ar-Rawda pourtant moom ixtilaaful mataali' la la jël mais ci al sharh Muslim bi ci al Minhaj boobu moom bii la jël mbir mi li ñuy xamee dëkk dëkk soree nañ mooy masaafatul qasri li nga xam ne mooy distance bi nga xam ne boo ko dawee quatre-vingt-cinq kilomètres que ni diggante ñaari dëkk yi ñuy wàññi julli loolu mooy wan ne mbir mi daal dinay sore ñetteel bi mooy ixtilaaful aqaalim région yi daal gi wuute comme région ñu ne région sud euh, euh, Afrique de l'Ouest bi yépp dañ koy considérer comme benn région ñu ne Afrique corne de l'Afrique di beneen région loolu noonu Afrique du sud Afrique bi ak Afrique centrale yooyu yépp lu nekk ak Afrique du nord lu nekk benn région noonu am ñu ne loolu bu dee yooyu loolu lañuy ñuy jàpp ne sore nañu ñeenteel bi Euh, ñu ne ni ñuy xamee ne dëkk sori nag beneen dëkk mooy mooy dëkk boo xam ne yow doo imaginer que ne mu nëbbu ci yow mooy loo xam ne xam nga lii mooy soriwul mooy ne euh, dëkk boo xam ne beneen dëkk bi du nëbbu ci moom moo lii xam ngay agglomération la mën a nekk boo génnee ci yooyu mooy ne yeneen yi dañ koy jàppe ne keneen beneen dëkk la il pour nga pour beneen côté bi doo ko gis wala doo doo mën a ñeneen ñi ñu nëbbu ci yow mooy il faut ab obstacle yow manoo imaginer que ne même obstacle bu amoon bu obstacle amul mooy du nëbbu ci ñun mais bu amee rek bu boobaa nag duñu ko comme genre brouillard ak yooyu en tout cas loolu mooy bii xam nga moo gën a tënk ñeenteel bi loolu mooy ban euh, mooy li imaam ibnul Majishun wax te loolu gis nañ ko léegi nii wax nañ ko fi léegi bi ñuy nettali wax yi imaam al-Qurtubi wax ne sama sëriñ yi lii ne imaam al-Qurtubi wax la li lool mooy wax yi nga xam ne ñoo ñëw ci lan nan lañuy xame dëkk bi sori naam déet léegi da gis ne kon euh, mbir yàngoo ñii nee nañu mooy ñaari avis la yu mag a mag Euh, ñii ne bu ñenn benn dëkk gisee ñoom rek la concerné ñii ne moom bu ñenn gisee ñépp la waaye ñi wax loolu nga gis am ñu ne lan ke ne affaire bi nag dafa am ixtilaaful matalien ci biir ñooñu mooy que ne affaire bi léegi euh, soriwaay boobu dañuy xool mooy ne bu dee ne dëkk bi ñoo bokk sow jant ak yu mel noonu ak buy feeñ ak yooyu loolu benn lañ am ñu ne moom dëkk yépp lañ am ñu ne déedéet dëkk bu nekk daal ay mbiram waaye nag amaana nag yii nag gi ci gën a dëgër xam nga boo nee euh, dëkk rek yow mënoo toog naan man daal sawaay sama kajoor gii daal bu ñu gisul bu waa Casamance gisee sama yoon newu ci déedéet li gën a dëgër incha allah mooy ñi nga xam ne ñooy ñi bokk ñi bokk lan sowu jant comme ñu ne waa Gambie waa Sénégal ak waa Mali ak ñooñu ñu bokk jant bi bu ñuy kii même heure yeeg yooyu ñooñu bu ko kenn gisee euh, mooy ne euh, bu ko ñooñu bokk gisee day làmbaale ñi ci des mais pas mel ni. bilaadu xuraasaan waa Iran gis wala waa Màkk gis ñu ne waa Sénégal woor leen waa Mali woor leen waa Burkina woor leen waa Nigéria woor leen non loolu insha lii mooy li gën a dëgër te mooy li dëppook waxu imaam Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ndax lii dafa leer quoi ndax heure yi ñoo xam ne premièrement ndax boo nee ñépp li imaam al-Hafiz Abdul Bar wax ne mbir même boo xoolee nii rek ci biti rek dalay wan ne lii mooy li gën a dëgër ndax nit ñi bokkul heure bu ñuy julli d'abord loolu it dafa leer mooy ne bokkuñu heure yu ñuy julli nit ñi yow waxtu tisbaar man na jot Makka ba génn te waa Sénégal julleeguñ tisbaar par exemple surtout ak ay France wala surtout hiver yeeg mais ñooñu manoo leen a boole ne leen yéen a yem par exemple manuñu ne léegi pour l'unité des musulmans am nga ñu bari dañ naan c'est pour l'unité des musulmans ni ñëpp warandoon non wax naa la sànq saxaaba radiyallahu anhum ñu doon génn ànd ak yonent mi alayhi salaatu salaam ñii woor ñii wooruñ te kenn du ci ñàññi ki ci des léegi xam nga mënoon ne au no de l'unité des musulmans léegi bu zuhru jotee tisbaar ne ko ñépp ci kaw suuf jullee ndoo manoo ko wax ndax xam nga ne yow loolu boo ko waxee mooy xoola Japon ñi ñu rawe ay neuf heures de temps ak yooyu boo nee senegal ñoom ñu rawe la neuf heures de temps ñii rawe la ay huit heures de temps mais sama waay yow ñii bu guddi jot ñenn ñi bu ñuy julli fajar yow julleegoo timis nga bëgg ne ñooñu ak yéen yéenay bokkuli wallahu ta'ala alam lii mooy li gën a te mooy xadiis bi ñëw képp di ci wax ak saxaaba bi ci wax lu leer muy Seydina Abdullah ibn Abbas loolu la wax moo tax àndul ak waa Sham ndax Sham dafa sore foofu bokkuñu kon loolu mooy li nga xam ne moo gën a dëgër ci masala mi wallahu ta'ala a'lam euh, léegi nag benn affaire rekk ka ñu dese bon bu dul woon nag lu ma xasa wax duñu koon def ndax affaire yi gis nga bii waxoon naa la mooy masala mi ci gën rëy moo tax ñu yaatal ci ni ndax nag il fale mooy kon léegi pour gaawal te tamit nay gaaw mooy mais ñi nga xam ne léegi dañu ne euh, muy ñi nga xam ne dañu ne ñoom man nañoo dog walla dog dafa war ci ñoom naka la ñuy def ak naka la ñuy fay premièrement waa ji feebar waxoon nañ la feebar façon yi am am na yenn feebar yoo xam ne terewul woor loolu mooy comme waajoo xam ne dafa soj soj goo xam ne mettiwul walla euh, nopp bi metti tuuti nii ci cat bi wala lu tuuti dal ko loo xam ne mën naa wor te du ko wàññi dara kooku moom amul droit amul droit dog ñeneen ñi am droit mooy ki nga xamante ni nii moom bu wooree mbir mi day gën a yokku yërëm wala da koy yéexal am na nag ci yoo xam ne sax day mujj nekk loo xam ne par force la day war ci moom mu daal di dog bañ a woor ci feebar bu dee ne day koy yóbbu ci alkane wala mu commencé di perdre ses euh, organes vitaux léegi loolu léegi nga ne waa léegi ku feebar looy def après xam nañ kooku ñu kooku moom day fay wa man kaana ndax alxuraan moo ne wa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra képp koo xam ne dafa feebar wala mu nekk ci tukki na jàpp bés yi nga xam ne moom la dog après mu daal di koy fay ci yeneen fan loolu mooy bu woor wi jeexee manoo toog ci biir koor gi naan man yéene naa fay koor gi ci biir weeru koor nga naan maa ngi yéenee fay jour bi ma raw déedéet deuxième ki nga xam ne moom mën naa bañ a woor muy ki nga xam ne mooy aji tukki euh, kooku moom bu ko neexee mooy distance boo xam ne dukki distance boo xam ne bu ñuy wàññee ndax li borom bi ne man kaana minkum maridan aw ala safar wala ki feebar walla ku nekk ci feebar walla ku nekk ci tukki léegi waxoon naa la jumhuru jamaahirul ulama dañu ne kooku bu wooree woram baax na am na nag ñu ne woram du baax mais loolu wax lu joo xam ne ju shaad la mooy waxu euh, kii imaam Abd euh, Ibn Hazm rahmatullah alayhi jël moom dane ku woor moom moom moom mooy la mooy dog pour ku woor moom farata la ko jàppe mais loolu euh, waxu jamaahirul ulama ci madahibul arbaa yi xanafiya yi shafiya yi malike yi xanaabila yi loolu mooy li gën a dëgër insha allah rahmatullah te bu paree mooy ne kiy tukki noonu après day fay day fay yi nga xam ne wooru ko woon léegi nag voilà ba la ilaha illallah dama ko naroon mais dafa am euh, <clears throat> waxoon naa la nag ci tukki bi li gën saa su ne mooy bu dee ki nga xam ne tukki day metti wooraale day metti ci moom xam nga li wax sànk mooy ne bu dee ku woor tukki ku tukki woor baax na mais bu dee ne mbir mi day diis ci moom lool te après dafa war a def benn lu am solo ci lislaam comme war a mu war a dem jihad wala mu war a taxawe loo xam ne il faut mu am force kooku moom kooku li nga gën a yey ci moom mooy mu bañ a woor ndax waxoon nañ la yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon ak li waxoon ci beneen xadiis bi zahabal muftiruuna al yawma bil ajr ñi dog tay de daal dinañuy yóbbu li nga xam ne mooy pay ji mooy waaja nga xam ne bañ doon dem ca tukki ba yonent mi aleyhi salaatu wassalaam daal e, gis benn waay boo xam ne nit ñi dañ ko dañ ko dañ ko tiim di ko mu xaw a daanu mel ni dafa daanu sonn ndax koor gi voilà mu waxoon lool moom ak mim ne wori ñoo ñooñu moom mooy ñi nga xamante ni ñoom dafa xaram ci ñoom ñu woor ndax kooku mooy ñim doon wax ulaayika al-usa ulaayika ndax mooy yonent mi alayhi salaatu salaam lu gën lu rëy la mu am koo xam ne moom mbir mi du ko metti garaawul mën naa woor te du ko wàññi dara kooku mu woor moo gën ci wa tasuumu na ko yooyu waxoon nañu ko léegi Euh, euh, euh, léegi moo am benn affaire mooy ne waa léegi ñaata fan la waa jiy def ngir man a woor bu dee yor ak ku tukki kooku dañ naan la mooy koo xam ne di li mu war a fa muy nekk mu bañ faa nekk lu ëpp ñeenti fan yoo xam ne dañ ciy doo ci boole bésu dugg bi ak bésu génn bi mooy ne ma jóge Lyon di dem Paris distance wàññi bi dugg na moo ko fuuf bu ma fa naree def lu ëpp quatre fan boo xam ne duma ci boole jour bi ma agsi ak jour bi may ñibbi bu boobaa man damay yor acte yi ku fa dëkk dootuma wàññeetu julli foofu te damay woor lool benn la loolu la pas ay waa ji ñëw fee jóge Sénégal ñëw France naan damay jàngi si après mu toog fi wala damaa ñëw am visa ngir ngir vacances yi trois semaine wala une semaine après nga toog naan man du ma woor ndax damaa tukki déedéet kooku day woor loolu benn la deuxièmement man nga ne ki tukki man na bañ a woor bu dee dafa tukki bu dee ne fa mu dem moom xamul kañ la fay jóge comme ni yonent bi alayhi salaatu wa looloo ko daloon ci bi muy ubbi Makka xam nga ci weeru koor la woon mais fan yam fa def na muy bari bari bari semaine yooyu yëpp da doon dog ndax lan moom xamagul woon kañ lay ñibbi ndax dafa ñëw jóge foofu dem Taïf dem Hunayn jóge fa ak li nga xamante ne ni di dem ak yi mu nga xam ne côté yooyu yëpp nga xam ne xamagul woon kañ la fay jóge moo tax feek loolu amul fokk bu dee ne xam na kañ bu dee xamul kañ dafay jóge comme exemple bu bu bu gaaw man damaa jóge Thiès ñu ne man sama passeport bi direction des passeports fañ koy defaree rek laa ko mën a am fële ca côté jëppal ma dem foofu ma jóge sama dëkk ñëw dal sama frère bu dëkk foofu noonu en attendant ñu defaral ma sama passeport xaw ma kañ lay génn ma ñëw. kooku fekk maa ngi foofu man man naa di wàññi samay julli man naa di bañ a woor ndax damay yor àttee ku nekk tukki ndax ba léegi ndax heure buñ ma nee génn na ma dem mais xamaguma kañ la kooku fekk mu nga fa bu fa defoon deux mois kooku àttee ku nekk ci tukki la mais bu dee xam na kañ lay ñibbi ne man trois semaines laa fay def deux semaines une semaine bu kookaa kooku warula weesu quatre jours yoo xam ne dañ ciy génne bésu dugg bi ak bésu génn léegi loolu benn waaye la ci ñi nga xamante ne mooy ñi dog léegi nag mu des euh, ñi nga xam ne man nañoo bañ a woor a <coughs> cheikhul kabir mooy ki nga xam ne moom lañ waxoon ne abdullah ibn abbas ci jataay yële wees radiyallahu anhuma ak sayyidina muaz këne imaam abdullah ibn abbas dane wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin boobu yàlla da ko dindi pour ñeneen ñi mais saxal ko ngir kan te loo gisoon nañ ko ci xadiisu mu Mu'aaz bi radiyallahu anhu ngir ki nga xam ne dafa mage ba la woor léegi moom ak ki nga xamante ne nii benn meer la bu manula woor bu màgget ak ki nga xam ne dafa feebar te yaakaaratuñ ne waa ji dina wér xam nga yoon na feebar yu mel noonu comme waa joo xam ne li gaay naan il est condamné moom ngay dañuy laaj ñaata jour la rek mais moom jógaat ci feebaram bii loolu moom en tout cas statistique u médecin li ci ëpp ñu ne ñoom ndax amuñu certitude ah en tout cas kii moom c'est kii vitaux yëpp dee nañu xam naa li ko dese moom bareetul wala kii mënatula wér te feebar boobu manu ko àndaale koor euh, ñooñu ñoom duñu woor te tamit duñu fay loolu boroom xam-xam yépp ci d'accord kene ñoom mën nañoo bañ a woor ñii nii te tamit mën nañoo lan mooy paabeeg meer bi gu màgget yi te mënuñoo woor ñooñu duñu mën nañoo bañ a woor te duñu fay waaye léegi nag problème bi mooy waa bu ñu fayul nu ñuy def waa jumhuur ne rahmatullah alayhim ne ñoom ni ñuy def xam nga lan laa dañuy joxe lekk ci bés bu nekk ñu jox benn miskin num lekk loolu la waa jumhuur wax léegi bu ma la waxee keneen ki wax rek nga xam ne kon ñi ci des la kanta imam Malik rahmatullah alayhi moom li wax dani non ñoom dañoo sopp rek ñu joxe lekk du loo xam ne farata la ci ñoom xam nga ne dañ ne ñoom du ñu woor mais day nekk farata ci ñoom ndax li imaam Abdullah ibn Abbas ni mbir mi yàlla da ko dindi pour ñeneen ñi ndax bi waxoon nañ la ku mu neex woor la woon même bu dee man ngaa woor wala boog nga mën a woor mais joxe lekk ne man duma mais mujj gi yàlla den déedéet wa man shahida minkum ash-shahra falyasum ku fekkeeti woo ko weer wi nanga ko woor mu ne mu saxal ko ci ñi nga xamante ne mooy euh, nu mu tuddati euh, ci ñi nga xam màgge ash-shaykhul kabir ñoom dañuy joxe chaque jour ñu joxe ndax Seydina Anas tamit noonu la doon def bi mu ñëwee ba nekk mag lool ba màgge ci ay at Euh, ndax dund na lu mat cent et quelque rahmatullah alayhi dafa li mu def moom seydna anas radiyallahu anhu dafa doon jël lekk daal di koy jox ay miskin loolu nag nit ki mën naa def obligé wul tous les jours mu génne mën naa def trente jours loo xam ne lu mat trente jours loolu la imaam anas defoon radiyallahu anhu lu mat bu dee weer wi trente jours la wala vingt-neuf jours mu jël lu toll noonu même bu dee vingt jours la mu def lu toll ni trente jour génne lu toll noonu ci ñam jox ko miskin yi loolu baax na loolu nag mooy li gën dëgër ci ndax wax nañ dalil yeeg yooyu euh, kii ne nu mu tudd bokk loolu mooy waxu imaam Maalik rahmatullah yi ne moom dañ koo sopp mooy ne du farata ci ñoom mooy bu leen neexee bu leen neexee daal ñu joxe lekk bu leen neexee ñu bañ koo def mais nag incha allah li gën kii mooy dañ koy def euh, léegi nga ne ma mais yow fii nii boroom xam-xam yi waxuñu ki waxuñu ku feebar ku ñu yaakaarul mu wér ah? ñu ne la moom ci àttey màgget ñaari màgget ku góor ku jigéen ci lañ nekk loolu ñoo yem benn àtte ñoom ñoo yem benn àtte voilà ndax lan ndax dangay xool euh, xikma bi sagesse lu tax ñu teggil leen ko ci ñoom mooy dañ koo manul non seulement ndax ñoom amuñu luñ naan comme ku feebar ki après mën naa wiir kii moo tax ñu ne ko kon boo wéree nanga nga fay ki tukki doo dëkk ci tukki mooy ne après kooku après dina toog wala dina yem fenn wala loolu ñu ne kon waa jooju noonu di tukki moom après tukkikat boobu moom bu ñëwee këram wala yooyu na fay alors ki nga xam ne dafa feebar te yaakaaruñ mu wér mook mook mook paa bi wala mère bi màggee ci ay at xam nga kooku doo kiiwaat de xaar ci moom mu nekkaat jeune bu dëgër non ndax am na yoo xam ne la maladie de l'âge am na yoo xam ne âge at yi organisme doon fonctionner mënatu la nekk ndax lu nekk dafa am dure de vie gis nga suñu tablette yi suñu téléphone yi suñu tele yi ni mu amee durée de vie suñu batterie nit ku nekk noonu la amee durée de vie moo tax bu ñuy téye suñu montre yi suñu tablette yi suñu yooyu suñu tele yi yooyu nga xam ne ak suñu oto yi pièce bu ci nekk avion yi dafa am durée de vie train yi bateau yi moo tax ñu leen di yóbbu maintenant saa su ne ngir ñu xoolaat leen changer bu jaree changer ñu changer leen bu jaree ñu huiler leen ñu huiler leen allahu akbar buur yàlla di ñu jàngal à travers loolu que ne yow doomu aadama mi jëfandikoo yooyu xamal na ñoom ni ñu amee durée de vie yow noonu nga amee durée de vie allahu akbar yëgal ne yow sa pièce bopp bés dina jot nga bëgg a yëkkati sa tànk na ko doon yëkkatee ba nga newee jeune mu bañ nga war a tàllal sa loxo yëkkati ko ci kaw nga xam ne boo doon jóg da ngay naan bërët nga bëggati koo def mu bañ sa tànk yi di ruux sa sidit yi mel ni luy bañ sa bët yi ngay xool dootoo gisati yenn distance yi mënatoo gis sa nopp yi bala ñoo waxatee yow faj waa ji yuuxu ndax durée de vie mooy commencer di jeex buur yàlla moo leen bind ci néew doole summa ja'ala min ba'di néew doole ko ginnaaw loolu mu def quwwatan kattan waaye wa shayba akum màgget après lool kon loolu la mooy durée de vie kon ki nga xam ne dafa feebar te yaakaaruñ mu wér loolu la mooy durée de vie yom mooy commencer di jeex ay pièces am buñ ko mënee waxi noonu kon kooku xaaraatuñ mook màgget gi ñoo yem bu ko defee nag loolu mooy sagesse bi tax kon ñu ne te ngir tamit teggil leen coonoy di leen teg loo xam ne lu metti la ndax laa laa yukallifu allahu nafsan illa wusaha buur yàlla ci yërmandéem moom mi arrahmaanu rahim ki fees dell ak yërmande te yërmandéem daal di daj ñépp mu def ne moom du teg nit ñi loo xamante ne ni àttanuñu ko waaw akbar kon loolu moo tax ma ne la ki nga xam ne dafa feebar te yaakaaruñu ko ñoom moom loolu day duggaale foofu keneen ki nga xam ne mën naa bañ a woor mooy ki nga xam ne dafa yi yëpp gisoon nañ ko mais li ñu desoon mooy nan la def ñii ñëpp gis ni ni ñuy def kon ñii ñu génn muy màgget geeg gu góor gi wala ku jigéen ki wala ki feebar te yaakaaru ñu wér ko du woor mais jour bu nekk day joxe lekk wo lu ñu nag ab jeune mënu koo def ab jeune manula toog naan man temps yi wooruma wala utal boppam jàngoroy bañ a woor ne moom manula xiif manula woor léegi ni muy def tous les jours mu joxe lekk non non c'est impossible impossible te kat bu commencé am poids médecin yi ne ko régimal mu commencé xaaj lim doon lekk di lekk ay pomme de ay kii ay ay salade ak ba pare ne moom man da kooku day fontoo nit ñi kooku bokku la non koo xam ne foo ko fekk muy dox di liggéey di wax di xuloo di def lu nekk di wër di kii mu ne manumaa woor man daal damay joxe lekk te buñ ko ne woon régime ndax yaa ngi sa poids kat a ngi bëgg a gi dayo mu ñeme koo def di lekk ñetti soble ñetti euh, salade ak ñaari tamaate barbis ko day fontoo nit ñi yàllallah keneen ki nga xam ne mën naa baña a woor te ñu gisoon ko tamit muy aji ëmb ji ak ki nga xam ne day nàmpal loolu nag mooy bu dee ne ki ëmb dafa ragal ci fitis bi mu ki mu ëmb wala ki nga xam ne day nàmpal walla ci boppam walla moom mi ëmb ci boppam mu ragal ci boppam wala ki nga xam ne day nàmpal day ragal ne bu wooree meewam mi du mat ngir fétiche ki ngir ki muy nàmpal wala man na ci jële feebar e, loolu mooy ñooñu mën nañoo bañ a woor ndax yonent bi aleyhi salatu wasalaam wax ci xadiis bu ne ci imaam ahmad ibn hanbal ci musnad bi ji xadiis boo xam ne bu xasan la naka doon Abd ibn Humayd daal dina koy solo mu ne raxmatullah moom aleyhi salaatu wasalaam inna allaha azza wa jalla wadaa an almusaafiri shatra alsalaa wa an almusaafiri walxaamil walmurdi alsawm mu ne suñu boroom ni màgg te tedd de waaj dindil na allégé na teggil na ki nga xam ne day tukki chatra sola mooy paaru benn paaru julli mooy bu doon kat la ñu xaaj ko ci digg moo tax tisbaar tàkkusaan ak gée nga mën di julli ñaar au de ñeent loolu buur yàlla moo ko def rahmatan min indihi nekk yërmande bu bàyyeekoo ci moom waaye wa anil musaafiri wal xaamili wal morgan sow waaye tamit teggil nag ki nga xam ne dafa tukki ak ki nga xamante ne nii moom almurdi la mooy day nàmpal wala ki nga xamante ne day euh, dafa nekk ku ëmb moom moo ko teggilan as ma moom moo ko teggilu li nga xam ne mooy koor léegi nag loolu biñ ko xamee nga ne waa lii yow waxoon ko léegi fii yow dañ noonu li ñu intéressé lan lañuy def bu dee wooru léegi ñu ne la ki ëmb ak ki nga xam ne day nàmpal nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wute wute gu metti sax ci moom nan lay def première wax bi ne ñoom ñaar ñépp dañoo war a fay mooy ne jour bu ñu woorul nag dañ koy nat dañ koy jàpp te dañuy fay ba pare leel mooy joxe lekk nourriture bés bu nekk ñu jox benn miskin lu mu lekk ci bés yi nga xam ne ñoom wooruñu ko wax jii nag moom la imaamuna Maalik wax ak imaam Ash-Shafi'i ak imaam Ahmad ibn Hanbal euh, comme ni ko imaam lii imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi boo demee ci sunan bi nettali na wax yi euh, kantaan ak Shafi'i yooyu rahmatullah moom day nettali moom moom wax Malik imam Malik lay wax ne Malik nee na kii imam Malik nee na imam Shafi'i nee na imam Ahmad nee na mooy wax biñ la wax léegi kantaa Shafi'i yooyu ak Hanabila ñooñ wute nañu imam bi wax bi ñoom dañ ne kii nàmpal daal ak ki ëmb daal ñoom bu dee dañoo wooruñu ndax ngir tiit ci seen bopp ñoom ñaar ñoom fay rek lañuy def du ñu joxe lekk loolu mooy premier wax bi lii wax la ci biir wax waxu imaam yiñ la wax al a'immatu salaasa muy imaam Maalik euh, imaam Ashaafi imaam Ahmad ñoom dañ ni euh, non seulement day dañuy fay mais bés bu nekk dañuy leel nit am miskin deuxième wax bi ñu ne non duñu ñoom ñoom fay rek lañuy def ñu joxe dara bii moo niroo kan wax biñ la wax ne la Shafi'iyya yi bi lay ñoom dañ ne bu dee dañoo mais nag ñoom dañ ne bu dee dañoo tiit ci seen bopp ñoom ñaar fay rek lañuy def wax bii nag dañ ne ñoom waxuñ ci defuñ ci tënk yooyu dañ ne rek ñoom daal ki ëmb ki nga xam ne day euh, nàmpal ñoom fay rekk lañuy def te loolu imaam al-Awzaa'i imaam al-Thawri di Sufyaan ath-Thawri rahmatullah alayhi ak imaam Abu Hanifa ak ay àndandoom ak imaam Abu Thawr rahmatullah alayhi ñoom loolu la wax ñoom loolu la ñu wax kanta dalil yi nag duñ ci dugg noonu ndax mbir wax yi dañoo bari ndax ñoom dañoo euh, bon ndax après ndax da di ñoom dañu tegtaloo dilaalatul iqtiraan te dilaalatul iqtiraan mooy conjonction de coordination bu bu benn texte charia waxee ne wa wa wa wa e, e yooyu ñu ne ñoom ñoo bokk àtte comme ko yonent bi alei salatu ci xadis bi ñu gis léegi dane teggil na ki nga xam ne mooy kii tukki chatra sala wa anil musaafir côté bi ñu soxal soxal côté woor bi ki nga xam ne lay tukki ak ki ëmb dane anil musaafir wal xaamili wa boobu e ki ëmb wal murdi e kii nàmpal as sawma teggil nañ ko woor kon ñu ne ñoom ni ñuy xamee ne ñoom fay rek lañuy def mooy ki nga xam ne day dafa tukki moom fay rek lay def du leel dara kon nag ki nga xam ne dafa ëmb ak ki nga xam ne tamit day euh, nàmpal kooku fay dong kese lay def loolu leer na te fan lañ jële ne waa yi nga xam ne day tukki moom loolu rek lay def li alquran ne wa man kaana minkum maridan wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar ñu ne kon kooku lañ boole fii àtte ak ñii wa wa wa këri ñoom seen xaal benn la kon nag ni ñuy ñeneen ñi nga xam ne waxu ci texte ñëw ci clairement mooy ne kon ku njëkk ci lañuy xool bu dee texte ñëw na ci kooku li muy li nekk àtteem moom loolooy nekk àtte ñi ci des voilà kon loolu mooy ñaareelu wax ñetteel bi ñoom mooy contreer wax bi bi ñu jóge wax bi ñu jóge dañ ñoom day fay dong ñetteel wax bi ne ñoom dañu joxe lekk rek lekk rek lay jox te lool moom lañ jële ci Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar te loolu mooy madhabu Ishaq ibn Rahawayh rahmatullah alayhi ndax imaam ibn Abbas dane dañu jële ci moom rahmatullah alayhi boo demee ci imaam al bayhaqi ci lu siiwuñ jële ci lu wér luñ jële ci moom imaam al bayhaqi daal na koy solo na ko noon imaam ibnul jaarud génne na imaam abdullah ibn abbas dane dañoo jox permission ruxisa li sheykh al kabir wal ajuuz al kabira fi daalik wa huma yutiqaani as-sawm yuftiraani insha'a wa yut'imaani kulla yawmin miskiinan wala qadaa'a alayhima summa nusikha dhaalika fi haadhihi al-aaya faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa sabata lish-shaykhi al-kabiiri wal-ajuuzi al-kabiira idhaa kaanaa laa yutiiqaani as-sawma wal-hubla wal-murdi'a idhaa khaafataa wa at'amataa kulla yawmin miskiinan mu ne dañoo jox permission paaduy ak maire bi yu màgget yi te ñoom man nañu woor moo tax dañ ne yajuusu mu ne ñoom bu ñu dogee bu leen neexee ñu dog joxe jour bu nekk ñu joxe kenn leen te nag duñ fay dara ginnaaw gi ñu daal di nasaxal loolu ci aaya faman shahida minkum ash-shahra falyasum na nga ku mu fekke ku ku jour ku weer fekk na nga woor nee nag waaye loolu mooy mooy liy waxoon mooy loolu pour ñépp la woon waaye wa sabata li cheikh al ajuz e, mu daldi di sax nag ngir paa bi ak mère bi bu dee ne laa yutiqaani sawm mooy ne ñi man dañ leen ko teggiloo ndax day diis mais bi affaire bi ñëwee lool nag cheikh ak ak ñàkk cheikh a ci yemoon de mooy ne ku manoon rek la woon ku mu neexoon rek la woon ku mu neexoon nga woor ku mu neexoon nga bañ a woor mu ne loolu nag ginnaaw gi suñu boroom daal di koy dindi mooy nga bañ a woor nga joxe lekk mu ne ginnaaw gi nag mu dindi ko daal di koy saxal lii yàgg nañ ko fi gis te Seydina Muaaz it loolu la wax mu daal di koy saxal nag ci ki nga xam ne dafa màgget ku góor gi ak ku jigéen gi bu dee ne manuñoo woor ak ki nga xam ne wal xublaa mu yokku ci ci riwaay bi ki nga xam ne dafa ëmb wal morde ak ki nga xamante ni nii dafa euh, nàmpal ida xaafataa bu dee dañoo ragal wa atamata kulla yawmin miskinan bu ñu ragalee ci seen santé yooyu ñoom ni ñuy def wala ki ñu ëmb jour bu nekk dañuy daldi leyal ni ñii mooy li nga xam ne mooy troisième avis bi que ne dañuy joxe lekk dong mais duñu fay mooy ki ëmb wala kiy nàmpal ñeenteel bi Euh, wax la buñ jële ci imaam Maalik rahmatullah alayhi te wax la tamit buñ jëlee ci Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñu ne euh, ki nga xam ne dafa ëmb moom moom day fay moom day fay kooral yi mu mu yi koy fay kantaan ak ki nga xam ne day nàmpal moom dañ ko ci yokkal non seulement day fay mais day joxe day leel day joxe lekk moom dëy lay defandoo ñi ñoom dañoo boole lépp mooy fay gi pour kenn rek la pour ki nga xam ne mooy kii ëmb moom fay rek lay def mais kii nàmpal moom bu dee dafa lekkul kii woorul moom non seulement day fay mais day joxe lekk ci bés yooyu bu ci nekk ñeenteelu wax bi ñoom moom mooy <laughs> waxu imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi moom moom mooy yi ñu wax yépp mooy yi jaar ñeenti wax yu ko jiitu yépp moom moom moom moom moom jàpp ci benn mooy lan mooy ne non seulement kiy ëmb ki ëmb ak kiy nàmpal fayul du du fay te bu joxe lekk waaw moom <laughs> loolu la wax waaye Euh, amaana nag li gën a dëgër mooy ne nañu dañuy dañuy dañuy dañuy bu ñu dogee dañuy fay dañuy lekk dañuy kiibo euh, joxe jour bu nekk loo xamante ne ni moom lañuy euh, miskin mooy ne boobu wér na moo boobu dëgër na noo wax yi ci dëgër dafa bari mooy ne deuxième bi non première bi bu dëgër la mais dañuy euh, fay te dañuy leel boobu dëgër na waaye tamit euh, ñi ne tamit dañuy fay ñooñu seen wax ah jar na bàyyi xel ak tamit ñi ne dañuy joxe lekk dong ndax loolu lañ jële ci Abdullah ibn baas xamaana ñett bii nag euh, dëgër na tamit mooy daal wax yaa ngoog dëgg yàlla wax la yoo xamante ne nii bon euh, waxu imaam Abdullah ibn Abbas bii nag man moom ci laa gine jeng jëm mooy ndax damaa gis ne moom moom dafa moom waxam la te Abdullah ibn tamit radiyallahu ta'ala anhu dañu ko jële tamit ci moom mooy ne ñoom dañuy leelle dañuy joxe lekk mais duñu fay voilà te gisuma wala loo xam ne lu wuteeg seen wax ci beneen waxu saxaaba radiallahu taala anhu te moom moo ñu firil aaya boobu wa ala alladina yutiquunahu boobu mooy bi koy firi ci la waxe loolu moom imaam abdullah ibn abbas radiallahu taala anhuma wallahu nag taala alam euh, léegi mu des ki nga xam ne dafa gis mbërëg ak ki nga xam ne dafa dafa wasin noo ki ki gis mbërëg moom kooku xam nga ñenn ñi da dégg ñaan bu ko neexee woor bu ko neexee bañ a comme musaafir beeg yooyu kii moom par force du woor ku gis mbërëgam c'est par woor ki ëmb yi fekk mu ngi am deret par force du wo ki ki ki wasin moom par force moom du woor bu dee nag gisul ki ëmb moom dafa ëmb après deretam jeex moom moom jeexal na mooy day woor par force léegi nag kook nan lay def non moom day fay kooku day fay mooy du woor mais après day fay comme li sayyidatu Aïsha wax radiyallahu anha xadiis bi ne ci sax imaam muslim mu ngi tamit ci sunan yi mu ne ñun dañ doon am gis suñu mbërëg suñu règle ci jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa nu'maru bi qadaa bi qadaa'i sawm wala nu'maru bi qadaa'i salaat dañu doon digal ñu fay koor gi waaye nag doonuñu woon digal ñu daal di fay li nga xam ne mooy julli loolu la woon ñoom noonu lañ doon def léegi ñooñu kon seen wes leer na euh, mu des koo xamante ni nag dafa ragal ne moom euh, moom koor gi man na ci alko mooy man na ci dee tollu na foo xam ne mooy koo xam ne moom bu lekkul dee non kooku par force day dog par force day dog moom moom amul ay non non man moom danaa waaye woor gi man daal gis nga weeru koor gi nekk fi bañ a woor man lool manuma ko psychologiquement dañ naan la hee amul psychologiquement doo woora ah? te loolu par force la léegi nag euh, kon loolu ci gàttal mooy ñooñu mais mu am loo xam ne nag terewul woor mooy koo xam ne moom règle am yi du jeex mustahaada mooy day gis deret du règle sax ree mooy deret day gis saa su ne walla lu ëpp li nga xam ne mooy mooy mooy euh, euh, euh, deret bi nga xam ne fa la fa la kii yi yem aqsa muddatil bi fii nga xam ne fa la gën a sori ci nga gis ñoom ñu gis reen moom bu reene day continuer deret ji di continuer kooku noonu mooy mustahaada kooku loolu terewu koo lan terewu koo woor terewu koo julli sax kooku kooku terewu koo woor terewu koo julli léegi mu am beneen ki mais nga ne mais est-ce que ab femme man naa jël ne man daal koor gaa ngi ñëw damay jël ay pilule yoo xam ne bu ma ko naanee day tax man du ma gis samay règle boo ko defee ma woor lépp man la loolu moom affaire takkal luf la goo xam ne mooy di teg sa bopp loo xam ne loolu xamewuñ ko woon ci jamono yu njëkk yeeg yeneen bi alayhi salaatu wa salaam saxaaba ya fa saxaabiyaat yi doonuñu woon doxale noonu doonuñu woon doxale noonu di def noonu waaye nag képp ku ko def ba amul deret du tout mu daldi woor lépp kooku wooram baax na voilà wooram daal nay baax mooy manuñu ne kooku wooram baaxul ndax mbir mi fekk su ko mooy ne wooram baax na léegi nag kon pare nañ ci ñooñ léegi nga ne mu am beneen laaj waaw waajoo xamante ne nii waajoo xamante ne nii waajoo xamante ne nii moom dafa am fan yum war a fay ci koor gi walla ndaw soo xamante ne daa am fan yum war a fay koor waaye mu sàggan mu sàggan bañ koo bañ koo woor ba geneen koor bi dugg euh, mais kooku moom nu muy def nan lay fay kooku dañ naan la euh, kooku day fay mais koor gi jeex na léegi ramadan bi dugg seen lañ naan la non ramadan bii lay lay koor lay woor mooy ngay xoole waa ji di xoole Shaban ñëw moom mu ngi amoon dix jours yu mu yoo xam ne da ko moo xam moo ko tayoon dog walla déet wala mu am ngànt comme femme bu amoon ay réglam sept jours walla huit jours après moom mu ne fi di añ di añ di añ di añ di añ ba léegi nag ba ba ba ba ba koor gi duggaat beneen koor gi te moo ko kooku boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañu wute ci moom ñoom dañ ne euh, képp koo xam ne looloo la dal day non seulement day day après bu koor googu jeexee day fay jour boobu mais saa buy woor il faut mu leena kooku day day day day woor ba pare après mu daal di joxe dara mooy day leel day joxe nourriture en même temps am na nag ñu ne déedéet day woor rek day woor yooyu après nag mu daldi euh, dem ballu ji nag di def ay euh, euh, astaghfirullah di delluwaat ci boroomam ndax ñi nga xam ne noonu la sàggane waaye du ci tegaat dara beneen pénalité boo xam ne da ko ciy boolewaale loolu mooy wax yi am ci lool léegi nag nga ne mais balaa loolu mais est-ce que ramadan moom képp koo xamante ni nii danga ko danga cee am ay fan yoo war a fay est nit ki bu koy fay da koo war a fay ci lu gaaw walla déet ak tamit mu taqaloo mooy est-ce que am na droit nit ki am na droit di fay ramadan am cinq jour par exemple yu mu war a fay Euh, bàyyi ba woor ba koor gi jeex mu woor lundi benn jour semaine ba ca tegu mu woor benn jour semaine ba ca at mu woor deux jours ainsi de suite ba cinq yi ma dañ naan la kooku loolu mën na nekk waxuma la semaine ba ca tegu wala yooyu mais bu ko neexee mu bàyyi ba shaabaanu balaa koor gëlee yow dernier jour yi mu fay ko ci bu ko neexee te tamit du par force mu daal di koy taqale bu leen di fay que cinq jour cinq jours yëpp taqaloo ndax lan ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa wax ne képp ku woor ramadaan ginnaaw gi mu teg ci sittat sittan min shawwal six jours yoo xam ne da ko woor ci shawwal mooy weeru kori kooku noonu moo ko woor at mi ñoo yem te yow imagineel bu doon ne xoola jigéen goo xam ne mbërëgam quinze jours la mu leer la ne quinze jours yi yii moom moom moom manu ko woor moom la am ci koor gi te weeru sawaal mooy koor yi bu jotee mu war a fay quinze jours ci koor gi par exemple mooy bu dee day woor quinze jours plus six jours yooyu six jours yi lan lay doon te yow leer na ne balaa loolu il faut mu amaat fii ay règle loolu premièrement day wane loolu man da nekk deuxièmement yaa Aïshatu radiyallahu anha nee na man dama doon am ay fan yoo xamante ni in kaana li ayyaamun min ramadan fala aqdiha illa fi sha'ban li makaani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam indi yaa Aïshatu radiyallahu anha dane man dama doon am ay fan yoo xam ne dama ko war a woor ci yu ma yoo xam ne yu ma rate ci Ramadan ndax dafa amoon réglam wala mu feebar wala yoo xam ne daal day tax doo woor nee fan yooyu duma ko fay duma ko fay lu dul Shaaban mooy frontière u beneen weeru koor way jot lu tax mu ne ndax ni mu doon toppatoo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te yaay Aysatu radiyallahu anha doon na woor bés yi nga xam ne mooy bés yu baax a woor yi Ashura ak yooyu ndax ñëw na sax naka ni da ko doon woor te moom ni mu baaxe woon imagine wuñu benn yoon këni jour yu baax a woor yooyu yépp yeneen time alay saab saab ni mu ci wax ak ni mu ko xam moom mu toog yooyu yépp wooru ko te sax na ni da doon wooru Ashura kon kay mooy woor na fi naafila laata muy woor lale kon kay mooy ne du loo xam ne nit ki il faut bu jeexee rek balaa woor benn naafila il faut mu woor mu woor li mu dese déedéet loolu du farata bu ko gaawee def nag lu baax la mais bu ko neexee mu woor six jours yooyu après mu daal di continuer ramadaanam li ci desoon ndax l'essentiel mooy mu woor six jours yi ci foofu te ramadan bi moom dafa am euh, moom kiiwam euh, euh, jamono ji mu ko mën a def mu muwassan la bi mu mën a fay dafa yaatu alors que mois six jours yi ci benn mois rek la shawwal la kon loolu moom lay njëkke bu ko neexee mu woor yooyu six jours yooyu fekk dese na ay jours yu mu war a fay ci ramadan après balaa ramadan mu daal di koy woor loolu mooy li nga xam ne mooy li ne jëmoon ci masala ba wallahu taala alam léegi nag pour finir ñu tëje quraanu rabbil alamin muy li borom bi subhaanahu wa taala daal di wax ci loolu te ñu waxoon ne dinañu ko firé moom lañuy jeexal bu ko defee nag ñu pare ci ahkaamu siyaamu ramadan yeneen façon koor yi waxoon nañ duñ ci ñëw gis nga lii rek bari na ba pare waaye lii la lii mooy dundug yonent bi alayhi salaatu wassalaam farataal nañ koor lii la lii mooy koor ndax wax ko rek dem te xamoo luy koor xamoo lu ñuy defar xamoo lu muy baaxe loolu bariwul njariñ kon borom bi subhaanahu wa bi muy farataal koor gi mu ne ba'da a'uudu billahi minash rajiim yaa ayyuhal ladhiina aamanuu kutiba alaykumu ssiyaamu kamaa kutiba alal ladhiina min qablikum la'allakum tattaquun ayyaaman ma'duudaat faman kaana minkum mariidan aw alaa safarin fa'iddatun min ayyaamin ukhar wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun fidyatun ta'aamu miskiin faman tatawwa'a xayran fahuwa xayrun lahu wa an tasuumu xayrun lakum in kuntum ta'lamuun shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wa bayyinaatin minal hudaa wal furqaan faman shahida minkumu shahra falyasumhu wa man kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayyaamin ukhar yuridu allahu bikum al-yusra wa laa yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru allaha ala maa hadaakum wa la'allakum tashkuruun kon boroom bi ne yaa ayyuhal ladina aamanu day gaaw nag yaa ayyuhal ladina aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal kutiba farataal nañ aleykum ci seen kaw siyaamu koor di weer wooru koor kama keem ni nga xam ne kutiba lañu farataal ala alladina min qablikum ñi leen jiitu woon la'allakum bu ngeen koy def rek tattaquuna di ngeen am ragal yàlla lool nag woor woowu waa borom bi ay at la mu ne déedéet ay yaaman déedéet woor gi ma nga xam ne moom laa farataal ji yéen de ay yaaman lay bés lañ maadudaatin yoo xam ne yu limu lañ di weer wii di weeru koor nga xam ne vingt-neuf vingt-neuf jours lay doon gën jaa bari trente jours du ko weesu de moo tax ay bés la yoo xam ne yu limu la faman képp nag koo xam ne kaana nekk na minkum ci yéen jullit ñi marie ba nekk koo xam ne ba weer wu dugg see dafa feebar wala weer wu dugg muy woor ba ci biir fekk mu feebar daal di koy dal aw wala boog ala safarin wala mu nekk ci tukki kooku defa iddatun moom na jàpp loolu de moom de am na ci kawam loo xam ne war na koo def mooy mu jàpp bés yi nga xam ne wooru ko min ayaamin uxar bàyyi ba nga xam ne tane na ko koor gi jeex bu ko defee mu daal di fay bés yooyu ne waala alladina kantaan ak nekk na nag ci kaw ñi nga xam ne yutiqunahu ñoom de mën nañu ko moom fidyatu ta'amu miskin mooy jamono ju njëkk ja ñu gisoon ci hadiisu sayyidina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa arda naka noonu imaam ibn imaam ibn Abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma comme ni ñu ko gise woon ci biir kuur wi gisoon nañu ko ñu ne moom wa yu alladhina yutiqunahu ci kaw ji ñi nga xam ne nag ñoom ñoom man nañu ko ñoom jamono jii mooy bi koor di door a wàcc nga xam ne ci lañ koy door a farataal ci jamono ji ñu nekk ci ñaareelu at mi ci weeru Sha'ban mu ne leen nag yéen ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ko man bu leen neexee fidyatun ta'amu miskin bu leen neexee dañoom ñoom du ñu woor ñu mën a woor waaye du ñu woor waaye dañuy leele comme ni ko sayyid xadiis yooyu gisa woon di Muaaz ibn Jabal ak sayyidina Abdallah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anil jamii moom nag imaam ibn Abbaas am na ci benn jàng ala alladhiina yutawwiquuna woo ñi nga xam ne day diis ci ñoom ñooñu mooy mu ne ñooñu ñooy ñi nga xamante ne jàng boo xam ne moom noonu la ko jàng Abdallah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahuma ne mooy ñi nga xam ne dafa diis ci ñoom te mooy ash-shaykhul kabiir ak al ajuz al kabira mooy ki nga xam ne paala boo xam ne bu magee la wala muy jigéen goo xam ne muy am màgget goo xam ne dafa mage kooku fidyatun moom day joxe ta'amu miskin day joxe li nga xam ne moom lay leer miskin bés bu nekk ci koor gi bu ko neexee mu daal lu koy dajale comme niñ gise woon sànk ci sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne nag faman tatawwa xayran wa huwa xayrun la mu ne nag képp nag koo xamante ne nii dangaa def yow loo xamante ne nii au lieu nga joxe loo xam ne dina mat trente miskin rek pour jour yépp yow nga joxe loo xam ne par exemple lu mat 32 miskine nga yokku ci daal defal leen buuñaa ci mbir yi mu ne kooku de moom ci def lool fa huwa loolu mu def de buur yàlla gëmmul nelawul yandoorul de fa huwa kooku jëfam jooju xayrun lahu moo gën ci moom de wanta soo moo kantaan ak yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci ay tukki te yéen mbir mi du metti ci yéen mu ngeen wooree yéen ñooñu ak ñi nga xam ne ñoom ñoom man nañoo woor te du ñu am benn problème ci mbir yooyu wa anta soomoo te nag ñu am possibilité bañ a woor ak possibilité mën a woor bañ a woor ak mën woor mu ne nag te yow du la metti du diis ci yow comme ki tukki mu ne kooku wa anta soomoo te na ngeen te nag na xam ne bu ngeen wooree de xayrun moo gën la lakum ñeel leen in kuntum ta'lamuna bu dee bu fekkente ne xam ngeen dëgg-dëgg mu ne nag shahru ramadan gis nga nag weer wii nii nga xam ne ci laa farataal woor gii de shahru ramadaan mooy weeru weeru koor alladi mooy weer wi nga xam ne unzila ci lañu wàcce fii ci weer wi alquraanu alquraan moom nag alquraan nga xam ne ci la ko borom bi subhaanahu wa taala andi ko ci baytul izza daal di ko fay indi jëla ko ci lawhul mahfuuz comme ni mu ñëwee ci aasaar yeek xadiis yi rahmatullahi alay radiyallahu taala an sahaabati rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ana hudan moom nag alquraan jooj nga xam ne moo wàcc ci weeru koor de hudan njub la lin naa si ñeel nit ñi nit ñépp amul kenn koo xamante ne nii njub la mais nit ñi mooy nan mooy nit ñi nga xam ne ñoo nangu def ko guidance def ko loo xam ne moo leen di ginde waaye am na yoo xam ne alxuraan ne mu nekk guidance loo xam ne day gindi nii noonu la nekk loo xam ne day réeral ñeneen ñi ci des moo tax ñoom wa ila sami'u bu ñu ko déggee rek nga dégg ñu commencé di meraka yu fuuj kon ni ko kuffaaru Quraysh yi alayhim min allahi maa yastahiqu di defoon ne nga xam ne mbir mi bu ñëwee day nekk hujjatun alayhim aw layla lay nekk ci seen kaw comme li yonente bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne wal qur'aanu burhaan ne al qur'aan gii de preuve la nag mu nekk loo xam ne nag laka da ñeel mu nekk preuve pour yow aw nag mu nekk rek preuve hujjatun alayka wala mu nekk preuve contre yow wal iyaadu billah moo tax mu ne hudan moom da alxuraan ji ma wàcce ci weeru koor hudan njub la lin naa si ñeel ñi nga xam ne ñooy jullit ñi ko nangoo ak képp koo xam ne nangu ngaa ñi nangul yàlla ñooñu da njub la ci ñoom wa bayyinaatin ay preuve yoo xamante ne nii minal huda yoo xam ne yu jóge ci njub wal furqaan ak tàqali bu mu fekk ñeen daal di tàqali neen ak li nga xamante ni mooy dëgg nga xam ne lépp loo xam ne daganul mu ne lii daganul li dagan mu daal bàyyi wala mu tuuti lim leen ndax bu nee yi wax xaraam rek yi ci des yépp mooy dagan na voilà wa moo tax mu ne wal furqaan te day teqali moo teqali diggante caaxaan ak li nga xam ne mooy dëgg mu ne faman nag képp koo xam ne shahida minkum aaya bii wax nañ la nag moo daal di nasaxaal côté bi nga xam ne mooy ñi nga xam ne doon nga mën a woor mën a joxe lekk nga préféré bañ a joxe lekk nga préféré bañ a woor waaye joxe lekk waaye nag bi woor yi bi lii wee euh, génnee comme ni nga xamante ne wàcc comme niñ ko gisoon ci xadiisu Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala wa arda mu fa man shahida minkum ash-shahra képp nag ci yéen koo xamante ne fekk na weeru wii di weeru koor ya sumbu amul dara lu ko manqué lu ko dere mu woor fal ya sumbu na ko woor wa man kaana képp nag koo xam ne dafa nekk maridan ku feebar aw ala safarin wala mu nekk ci tukki fa iddatun kooku moom day xaar ba day jàpp bés yooyu min ayyaamin uxar fay ko ci yeneeni bés mu ne nag buur yàlla boo gisee mu defal leen allègement boobu nga xam ne da cee jëlaale en compte coonaay voyage ak coonaay ki nga xam ne dafa seebar mu ne lii lépp nag buur yàlla teggi ko ak ñi mu teggil ñépp ci paa beeg paa bu màgget beeg ñooñu ak ci feebar ñooñu ñooñu ñépp ak kiy nàmpal ak ainsi de suite ak ñooñu mu ne yii lépp nag yuridullahu buur yàlla daa namm bikum ci yéen al yusra yomb yomb rekk nag la bëgg ci yéen moo tax mu defal leen lii ndax nag diineem ci yomb yomb la voilà wala yuridu te moom bëggul bikum ci yéen al usra ak jafeñ-jafeñ way teeŋal mbir yi laa lool taxu taxul buur yàlla jóg wali tukmilul idda mu ne la Seydi kii doon wax Seydi Abu Saaxo Ibrahima Saaxo rahmatullah alayhi doon wax naan lii yàlla defu ko ngir amer deleen wax na dëgg mu ne kon walaa yuriidu te bëggul bikum ci yéen al usra li nga xamante ni mooy ak metti lu lu jafe wali tukmilul idda dafa bëgg nag ngeen matal li nga xam ne mooy limu koor gi ngir ku ci rate dara na jàpp ba xam lan la nga daal di koy fay wali tukabbirullaha ala ma ngeen di sant yàlla di ko bàkk di ko yëkkatil baatam bi di ko kalimatullahi al ulya di koy wax ca kaw waaye loolu du wax rekk waaye di ko sant ci ay jëf ci ay sa xol ak sa lépp allah ala ma ci kaw li nga xam ne moom la leen gindee muy weeru koor gi wala alakum ak yeneen yoo xam ne kenn mënu koo lim ndax wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha does bu ngeen naroon a commencé di compter xéewali yàlla yim leen defal wat naa ne du ngeen ko mën a peeg wuur yàlla nag dafa def yooyu yépp ngir ngeen sant ko dal di koy màggal alaama hadakum ci kaw lim leen gindee wala allakum te tamit bu ko defee na ngeen nekk ñoo xamante ni dañuy sant yàlla subhaanahu wa taala te sant gi sant gi kat ci yow lay dellu ndax moo ne la in la in